min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saabi'i wal xamsiin ba'dal mi'a wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود رحمه الله تعالى kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn waroon jàngoon nañ xadis bi 1937 ci garab gi nekk ci bunt bi ci tool bi kitaabu iyaadatil mariid ba léegi baabu maa yuqra'u fi salaati ala al-janaza hadis bi mu jëwoon a gis nag moo doon hadis 936 noon wa an abi hurayrata wa abi qatadata wa abi ibrahim al-ashhali an abihi wa abuhu sahabiyyun radiyallahu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu salla ala janaza fa qala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana banim jeex bi bi weesu dañu jàngoon hadis bi ñu jàng léegi waroon ko jël waaye ñu taxawaatoon ci riwaaya bi nga xam ne ci Seydina Abu Qatada la jaar hadis bi jaar ci moom te imaamu Tirmidhi tudd ko waaye indiwul kaddu ya eh, te imaam an-Nawawi mi ne woon ki ko solo mooy imaam Abu Dawud rahimahullah mu nekk loo xam ne ki ko solo dëgg-dëgg mooy al imaam Abu Bakr al-Bayhaqi ca sunanul kubra comme nañ ko gisa woon walillahi alhamdu wal minna nag xadis bii muy neuf cent trente-sept mu ne wa an abi hurayrata mu ne te mu ngi jëlee bii ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan ida sallaytum bu ngeen julli ala al mayyiti waaw ci ki nga xamante ne mooy fi génnaa dina fa axlisu lahu du'a na ngeen ko sellalal waaw li nga xamante ne mooy ñaan yi ngeen koy ñaan na sincère dëggu leen ci ñaan yi te ngeen jublu ci seen borom ngir seen mbokk mi ngeen di jullee mu ne rawaahu solo na xadis bi Abu Dawud di al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong ko solo ñu ne la déedéel al imaam Abu e, e, Muhammad ibn Yazid Abdullah al-Qazwini rahimahullah moom itam daal na koy indi Abu Dawud mu ko di kitaabul janaa'iz buntu bi nekk fan yi yëpp baabu du'a lil mayit voilà baabu du'a buntu bi wax ñaan lil mayit ñeer ki nga xam ne dafa génn àddina mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Yahya al-Harrani mu ki ñu nettali Yahya al-Harrani di Abdul Aziz ibn Yahya ibn Yusuf albakka'iyu abul asbagh alharrani mawla banil bakka rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani muhammad mu ne ya'ni ibn salama mu ne ki muy nettali man dong mooy muhammad mu ne nag muhammad boobu ni ki kiñ ci jublu mooy ibn eh, muy eh, ya'ni ibn salama mooy doomu salama ji muy muhammad ibn salama ibn abdillah albahiliyu mawlaahum abu abdillah alharrani rahimahullahu taala an muhammad ibn ishaq moo ko jële ci ki nga xam ne mooy sëriñu waa ahlu siyar walmaghazi di muhammad ibn ishaq ibn yasar rahimahullahu taala abu bakr ñu ne abu abdillah almuttalibi almadani ginnaaw gi baghdad la ne woon rahmatullahi alayhi mu ne an Muhammad léegi Muhammad ibn Ishaq muy ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim mu jëlee ko ci ku ñuy wax Muhammad ibn Ibrahim de Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Abdillah al-Madani nga xam ne ci waa Banu Taym ci waa Quraysh la bokkoon rahimahullahu ta'ala an Abi Salamata ibn Abdirrahman mu ko jëlee ci Sayyidina Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri muy doomu Sayyidina Abdirrahman ibn Awf wa radiyallahu an ali Abdirrahman léegi Abu Salama an Abi Hurayra mu jël ko Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu hafizu as-sahabati radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idaa sallaytum ala du'aa fa axlisuu lahu du'aa voilà kon nii la ko indee al imaam al manaawi mu ne ud'uu lahu bi ixlaasin loolu li ci yonent bi alayhi salaatu salaam jublu mooy al qasdu bi haadihi salaa innamaa huwa shafaa'atu lil mayyit wa innamaa yurjaa qabuuluhaa inda tawaffuri al ixlaas wal ibtihaal mu ne boo gisee lii yonent bi alayhi salaatu salaam wax hmm? Euh, euh, laata lii lañ doon ñëw ci lëkkaale bi mais comme ko wax nañ ko lañ wax après ñëw ci lëkkaale bi ndax moo doon deuxième jàngat mu ne bu ne ngeen ñaanal ko bi ixlaasin ànd akok sellal ànd akok toroxlu waaw jublu ci seen borom ndax hmm, euh, li ñu jublu ci julli ji comme niñ ko fi yàggee wax mooy ñaan bi waaw sare ay yoonalul julli ci néew lu dul ñaan ga nga xam ne moom lañ koy ñaanal sellalal ko ko ba pare mu jaare ko ci façon yi gën a jaamu yàlla bi gën a màgg muy julli mais bokkul julli la comme ni ñu ko waxe woon waaye nga gis ne loolu mu ne ak li nga xam ne moom la ñuy yaakaar ndax lool bi hadi salaa liñ jubli ci julli jooñ mooy shafaa mooy rammu tinu ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu ñaanal mu mu mu jéggal daal di yërëm kii nga xam ne moo tëdd mooy ki génn àddina mu ne te dañuy am yaakaar bu baax eh, ah suñu ñaan yoo yële ñaanoo jullit ñi te ku génn àddina mu nekk lu ñuy nangu bu dee ne yemb na nekk na loo xam ne dafa ànd ak li nga xam ne mooy ak toroxlu waaye ànd ak ak sellal ak bàyyee lépp sa boroom xam ne yéen a soo aajowoo yéen seen boroom tabaraka wa taala kon ginnaaw lii la al imaam wax rahimahullah léegi lëkkaaleen bi dafa leer mooy yonent bi saa saam eh, ci buntu bii maa yuqraw fi salaati ala al janaza ana la jàng ci julli bi nga xam ne moom la ñuy jullee néew gisoon nañ xadiis yi romboon mooy yonent ma ne saa saam ay kàddu yoo xam ne moom moo ko doon wax waaw ay kàddu yoo xam ne gisoon nañ bu njëkk bi neuf cent trente-cinq Seydina Abdar Malik ki euh, Awf ibn Malik radiyallahu anhu mu ne daa dégg yonent saa salaam doon wax ka nga xam ne moom la doon jullee naan allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار loolu wax la boo xam ne nent waaye saasaam ñaan la boo xam ne moo ko wax beneen biñ gisoon bi weesu ta fàttali ko léegi muy 936 mooy ñaan bi ñu mu xadis biñ mujj woon a gis mu doon xadiis Seydina Abu Hurayra ak ñoom Seydina Qatada ak abu eh, walidu Abu Ibrahim eh, radiyallahu anhum foofu yonent way saa saa mu jullee ñëw ne allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wala tudillana ba'dahu comme ni nga xamante ne nii noonu la ah, léegi am na benn affaire boo xam ne lii moo tax mu ñëw sama xel lii képp moo tax mu ñëw sama xel wala taftinaa baada gis nga riwaay yi ñëw yee danaan wala tudil lanaa baada waaye imaamu Maalik moo taxoon ma ne la expression boobu man gisuma si euh, ñi nga xamante ne euh, moom euh, lañu solo xadiis bi mais boo am na luñ la ci waxoon nag ne la Euh, côté boobu wala taftinna wala taftinna ba'dahu boobale al imaamu en tout cas Tirmidhi euh, nawul ci moom euh, léegi imaamu Malik en fait dafa solo xam nga xadis bi imaamul li ma baal ñu def benn rétropédalage delluwaat ci ginnaaw tuuti ndax wala taftinna ba'da xam nga dane woon 936 Abi Hurayra wa Abi Qatada wa Abi Ibrahim al-Ash'ari an abihi wa huwa sahabi loolu Seydina Abu Hurayra wala taftinna ba'da loolu imaamu Malik imaamu Malik men na ibn Anas imaamu daaril hijrati moom wéetoo na ci solo loolu jël ko ci Seydina Abu Hurayra fekk ci kitaabul janaa'iz mu ne baabu ma euh, kitaabul janaa'iz ma yaqulu al-musalli ala al-janaaza waaw téere boobu imaam Malik def ci Muwatta li nga xam ne moom lay wax kitaabul janaa'iz li nga xam ne moom lay wax kiy jullee néew mu ne haddathani Yahya mooy lii lii mooy kii jëlee mooy Yahya euh, bi nga xam ne al-Andalusi euh, al euh, moom mi nettali mbir mi an Malik jëlee Muwatta bi ci imaamu Malik léegi imaamu Malik ne an Sa'id ibn Abi mu jëlee ko ci Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi rahimahullah moom mu ne an abihi jëlee ko ci baayam baayam mooy Kaysaan mooy Abu Sa'id al-Maqburi al-Madani yàgg nañ koo gis al-Laythi mawlaahum rahmatullah alayhima annahu sa'ala Abaa Hurayra kayfa tusalli ala al-janaaza euh, Abu Saïd di Kaysaan al-Maqburi dafa laaj nee na man de damaa laaj Yonent bi alayhi salaam moom dafa laaj si kii Seydina Abu Hurayra ne ko mais radiyallahu anhu mais nan ngay jullee ci néew yi fa qaala Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra ne ana la amrullahi ukhbiruka attabi'uha min ahliha fa idha wudi'at kabbartu waaw wa hamidtu Allah wa sallaytu ala nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam thumma aqulu allahumma abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kaana yashhadu an laa ilaaha illaa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi allahumma in kaana muhsinan fazid fi ihsaanihi wa in kaana musii'an fatajaawaz anhu sayyi'aatihi allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinnaa ba'dahu mu ngi nii <laughs> mu ne Seydina Abu Hurayra tontu al-Maqburi di Kaysaan di baayu eh, Sa'iid te moom Kaysaan mooy Abu Sa'id di baayu Sa'id ñu koy wo dàqanteel lool Seydina Abu Hurayra ne ko ah da maa laaj nan laa jullee ci néew mu ne ana man wa wala amrullah wat naa ko ci li nga xamante ne mooy dundug yàlla mi nga xam ne mooy ak dundu akuk desam maa ngi wat ci lool ci yàlla moom ne uxbiruka maa ngi lay xabaare que ne attabi'uha néew bi ne bu ma yëgee ne. am na ku faatu dama koy topp min ahliha jóge ca këram xam nga moo riwaay war riwaay boobu yenn yi nga xam ne da ne topp néew bi jóge min ahliha jóge këram voilà bi nga am xiiraat waaw léegi mu ne fa ila wudi'at kabbar bu ñu ko tegee kabbartu ma daal di kabbar mooy bu ñu ko tegee ngir julli ko wa hamidtullah ma sant yàlla wa sallaytu ala nabiyhi ma julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wasallam summa aqulu ginnaaw gi ma ne voilà allahumma abduka ah sa borom kii de sa jaam la wabnu abdika di sa doomu amatika di sa doomu jaam bu góor wabnu amatika di sa doomu jaam jigéen kaana nekkoon na de bu ñuy dund yashhadu doon seede ne an laa ilaha illa anta amul benn wóor bu ñu war a jaamu ku dul yow wa anna muhammadan kana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduka sa jaam la wa rasuluk te sa ndaw wa anta ta yow a'lamu bihi ah yow de yaa a xam ah sa jaam bi képp kenn kuy taxaw naan xamal na ko dara yàlla yaa leen yaa ñu ko gën a xam yaa gën a xam a ah, ay mbóotam yaa gën a xam léppam li feeñam ak lépp yaa ko gën a xam allahumma e sa borom in kaana ndeem sa jaam bi nekkoon na muhsinan ku doon rafetal ci kaw suuf ñun dañuy wax lii waaye yaa ñu gën a xam li ñuy wax ah li ñu seet nag mooy li ñu gis fazidhu fazid fi ihsani yàlla nga yokku ci jëfam yu yiw wa in kaana daa nekkoon bu doon ne daa nekkoon mu si an daa doon def ay rëcc rëcc ah yu ñaaw fa tajaawaz anhu yàlla na nga ko jéggal waaw at yi yi nga xam ne ñoo ay rëcc rëcc may ñaaw téefam allahumma isa e borom la tahrimna ajra yàlla na bu ñu bu ñu xañ fayu jël bi mu ko jël muy natt ci ñun waaw ndax képp ku yàlla jël nit ci seen biir nattu la ngir xool leen waaw est ce que di muñ wala da di saalit léegi nag muñ googee nga xam ne moom la ñu war a muuñ ihtisaaban def ko ngir yow yal na bu ñu ko xañ waaye it ñaanal yi ñu koy ñaanal yooyu yool bañ sa war a am lépp bu yal na bu nekk ngis tëlëg ay dégg tëlëg bëgg ñu ne diw sax keroog teewoon na yooyu yal na ñu ko xañ yal na buuj bu mu nekk suñu yéene kon yal na boo xam ne nag ñooy xañ ajrahu payam gi nga xam ne moo man a tukkee ci faatu gi mu faatu lépp loo xam ne lu ñuy def la war koo def ngir yow yal na bu ñu ko xañ wala taftinna ba'da te yàlla na bu ñu fitnaal te mooy li ko weer yeeral mooy wala tudillana bu ñu seetaan ñu sànku baada kon wala taftinna bii mooy ñëw na fii euh, yeneen yi dellul fañ bañ ci tollee ci waxoon kon lii lañ ci bëggoon a wax noonu fàttali affaire bi al imaamu Abu Daawuda voilà mooy kon euh, buñ ñëwaatee gisoon nañ kon xadiis bu njëkk bi neuf cent trente-cinq bu Awf saa salaam den ñaan allahumma ighfir lahu warham bu Seydina Abu Hurayra ñoom Abu Qatada ñoom walidu Abu Ibrahim ñu gis foofu allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina fii nag hadith bi yonent saa salaam du daa wax ay kàddu yoo xam ne ay ñaan la dane yéen nit ñi ida sallaytum ala al ñu ngi ci lëkkaale ma bunt bi ba léegi bu ngeen jullee ci ki nga xam ne moo faatu fa axlisu lahu du'a na ko sellalal ñaan gi nga xam ne moo ngeen koy ñaanal kon ñu xamante ne yeneen saa salaam comme li al imaam ash-Shawkaani wax que kon day lii dañ ci hadis moom mooy bi gën a leer te waxoon nañ ko fi euh, que kon amul ñaan boo xam ne dañ naan ñaan bu spécial la boo xam ne obligatoirement li kese lañ fi naan xatta ñaan yi jóge ci yonent bi alayhi salaam obligé wuñ ne farata la képp kuy jullee néew yooyu kese nga am droit wax boo fi waxee leneen def nga lu xaraam loolu amul non loolu amul. te li koy wane mooy li yonent salaam de moo ko wax waaw noonu al imaam ash-Shawkaani mu ne ci an bi muy shara Muntaqa al-Axbaar bu al Ibn Taymiyya muy al-Majd Ibn Taymiyya maamu Ibn Taymiyya mi mu siiw mi. du'a bi salaam wax na ngeen ko xelalal ñaan gi ngeen koy ñaan moom dalil fiihi dalilun ala annahu laa yata'ayyanu min haadhihi al-ad'iyati al-waarida mooy dalil tegtal bi gën a buy wone ne ràññeekuwul neewul lañ lim ci bëgg a jublu nag li jublu nag mooy ñaan boo xam ne bu spécial bii kese lañ fi mën a ñaan ci ñaan yi nga xam ne ñoo rot ci yo- jële ci ñu jële ko ñu toxale ko jële ko ci leen saa salaam même yooyu du obligatoire mais par force képp kuy julli ci néew lii kese ngay ñaan bu du loolu sinon yeneen saa salaam doo ñor fa axlisu parce li ngay sellal yow yaa koy jële ci sa bopp sellal ko waaw waaw mooy boo jëlee yi gën a sell moom mooy yi rot ci alquran ak sunna yeneen saa sam def yooyu mooy yi gën a sell lool ñaari jullit nekkuñ ci di werante waaye dañ ciy gise ne kon ndekete mooy mbir mi xattaa nit ci taxaw ne ah jël ay moowi boppam yoo xamante ne nii ci njéggal la jëm yërëm ko daal di koy eh, defal ay anwaar wax yu mel noonu allahumma eh, asbir yàlla na nga nga ko muur sa sa al al anwaar yooyu manoon lu tax sa waay di wax nii ah ana ko terew ñaan la am na droit ñaan yonent saa saa moo ne l'essentiel mooy na sell bu mu nekk koo xam ne nag bon pour amuser la galerie ak wan leen ne am na yu mokkal yoo xamante ne ay ñaan la yoo xamante ne euh, yooyu tamit amul solo quoi waaw yow kaay ñaan nga ñëw bëgg lépp loo xamante ne sa répertoire ñaan yi dina compliqué nga bëgg leen fii indi waaw ay tudd fii bismillah waaye yow ay nangam ak fu nekk nga jaar fa loolu bu dee loolu mooy bu dee bien sûr waa ji dafa da koo def ngir ngistal la ñuy wax. voilà loolu moom dara baaxu ci waaw mais bu dee ne kooku daa sell tamit manuñ ne ah, waaye saa lu tax muy ñaan yi déet fa axlisu lahu du'a loolu day wane ne ah, amul benn ñaan boo xam ne moom lañ naan par force lii kese la waaw wa annahu tadak al imam ash-Shawkani mu ne dëgg-dëgg yanbaghi yell na lii yellu lil musalli ngir kii julli ala al mayiti ci faatu an yaxlusa an yuxlisa an yuxlisa mu daal di koy sellal ad-du'a lahu mu sellalal ko ñaan gi mu koy ñaan waaw na ko def digganteem ak boroomam ngir mbokkam nii wala ja mbokkam jullitam nii yàlla yërëm ko te jéggal ko sawaa'un kaana muhsinan am musian moo xam ne ki génn àddina moo xam da doon rafetal wala ku doon ñaawal xam nga saa gis nañ ci riwaay euh, Seydina Abu euh, hadith imam Malik bi Seydina Abu Hurayra dane allahumma in kaana muhsinan ak in kaana musian waaw léegi te waxoon nañ la bii weesu bii weesu jëluñu hadith bali lañ ne dañ ko fay far boole que taxawoon euh, te loolu amoon solo la te euh, day am lii ñuy wax mooy ki nga xamante ne nii ahlul leen di jullee xam ne ay ay kàccoor ay defkatu bàkkaar yu mag kenn du ne eh, eh, eh, noonu walla oh, ñooñu walla poel walla ci santaare yi ñooñu non déedéet ñooñu dañ di jullee kay non seulement dañ leen di jullee mais dañ leen di euh, denc ci almeer julli bi waxoon nañ la nag bu boobaa ñi nga xam ne ay royukaay lañ ñooñu buñ dem di leen jullee parce que day xaw a niroog def benn promotion ci waa bon lu dul ne kooku daa nekkoon koo xam ne laata muy génn àddina dafa tuub ma xame woon nañ ko lool mais dafa tuub tuub bu sell bu boobaa moom imaam bi nga xam ne mooy imaam raati bi wala royukaay yi ñoom nañu ñëw jullee ko wane ne kii génnoon na ci lim nekkoon tu ci tuub gu rafet la ne woon waaw loolu lu am solo la léegi kon mu ne al imaam mu ne kon nag dafa yell li yell mooy ki nga xam ne mooy kiy jullee néew moom na ko sellal ñaan gi mu koy ñaan moo xamu kooku nag ku doon rafetal la ku baax lool wala ku doon ñaawal koo xam ne ku ku ku bari woon i bàkkaar la voilà maadaama julli la fa inna mulabisal ma'asi ahwaju an ila du'a ikhwani al-muslimin wa afqaruhum ila shafa'atihim mu ne nax ki nga xam ne dafa lamboo woon ay ay bàkkaar mais ki làmboo bàkkaar fekk kooku moo gën a yelloo moo gën a aajo wooba ñaani ay mbokki jullitam ngir ngir ngir ngir mu fóotu ko <laughs> dañoo xam kan la ci yàllay nangu euh, ñaanam mbooloo mi koy ñaanal mais ki nga xam ne kay loolu ci beneen wax wolof mais ci tilim kay moo gën a aajowoo sangu wala déet ah, yow bu dee ki set moom moom mooy sangu waaw mais léegi ci tilim nag moom nu muy def moom ala ah, baa bi aw naa wax waaw kon waa ji nga xam ne dafa lamboo ak ay bakkaar te loolu mooy tilim gi kooku kay boo gën a soxla ay mbokkam nag ci way jullit ñi di ko ñaanal waaw ngir yàlla jéggal ko wa afqarhum ila shafaatim tam moo leen gën a aajowoo soxlaal que seenu rammu seen intercession bi ñuy def ci seen borom ngir moom mu ne wali daalika du looloo tax sax qaddamuhu bayna aydihim wa jaa'u bihi ilayhim waaw doxanaa looloo tax ñu jël ko teg ko ci kanam ki ñu jullee ci kanamu ñëpp lañ koy teg indi ko nit ñi ñëw taxaw ngir man koo ñaanal xanaa looloo tax laa kamaa qaala ba'du mu ne nag melul ni comme ni ñenn ñi di wax waaw naan innal musalli yal'anu al-faasiqa wa yaqtasiru fil multabisi ala qawli naan lii taxawoon nañ ci bii weesu moom lañ doon rappeler sànq waaw naan bokkul ak li ñenn ñi di wax de yéem a xam-xam lu tax xamuñu voilà parce que loolu muy wax demewul noonu lan la ñuy wax naan ki nga xam ne mooy jullee néew bu dee waaj la comme mu nekkoon président boo xam ne rey nag ka kaada bakkal la rey ci maali foro quoi moom daal kenn du wuteeg moom kenn du wax xalaat kenn du kii sax ku kii mu yónni police yi ñu rey la waaw te dara du mujj fen waaw ñu rey la noonu ci maalu foro léegi mu dee wala kàccoor boo xam ne ak kàccoor tam dafa leer kenn nattable wu ko mu ne bokk la ñi nga xam ne dañ naan bu boobaa nag kooku buñ koy jullee xam nga lu ngeen di wax da nga koy rëbb ah kooku waxul moo tax mu ne laa bokkul ak li ñu doon di wax lool ñuy wax amul innal musalli naan kii jullee innal musalliya kii jullee ñëw boo xam ne kàccoor la yalaanul faasiqa da ko da koy da koy rëbb waaw yow yooyu yooyu <laughs> wa yaqtasiru fil multabis ala qawli bu nee nag koo xam ne moom bon moom dafa doon làmboo ay bàkkaar dina def lu baax <laughs> di def lu bon waaye bon dañ ko cee xamee tamit kooku bu boobaa mu mu yem ci allahumma in kaana muhsinan fazid fi ihsani ne allahuma esa borom in kaana dem nekk na muhsinan aji rafetal waa sa jaam bi ah fa zid yàlla na nga yokku waaw fii ihsaanihi ci li nga xam ne mooy rafetal gam doon def mooy hal jazaa'u ihsaani illa al ihsaan est payug lu yiw lu baax nekk lu lu baax kon yàlla yàlla na bu dee ku baax la nga ñaaral ko noonu wa in kaana musii'an bu dee nag koo xam ne moom ku doon ñaawal la du def ay bàkkaar yow bu boobaa lii ngay wax fa anta awlaa bil afi anhu yow yaa gine yeey jéggal ko que moom waaw jéggal que moom yaa ci gën a mooy ak mbaax la rek waaw léegi nag mu lay wax ne lii nii demewul nii voilà aji wax ji lii muy wax daa demewul nii mu ne fa innal awwala fi ikhlaasi bi mu ne kantaa moom nekk fi di rëbbaate moom di rëbb ak jullit bu génn àddina même bu dee kàccorloo mu ne loolu dara yow yonent bi alayhi salaam ne fa axlisu lahu du'a bu ngeen jullee néew na ngeen ko na ngeen ko nangeen ko na ngeen ko na ngeen ko ñaan gi yow mu ne loolu nag yow sellal loo ñaan yow xam nga loo sellal yow da ngaa sellal ak ak ak ak lan ak ŋaññaate yow ŋaññaate gi kese nga sellal ndax laanu moom ŋaññ la waaw yow ñu ngi <laughs> yow nga koy sellal ay rëbb waaw mu ne loolu moom defoo li la yore sellal leena la mooy ak sabbu mooy ŋaññaate saaga kese la. ak tamit wax lu wax lu ñaaw allahumma laan allahumma laan ci koo xam ne jullit bu génn àddina amoo droit di ko wax voilà kon mu ngi noonu waaw mu ne kon loolu min ikhlaas sabbi la laa min ikhlaas du'a bokkul ak sellal ak ñaanaan ah. loolu yow defoo li la yoneen saa saa waxa ah. bokkul ci loolu wasaani kanta beneen bi nga xam ne bu dee kuy làmboo ay ñaawu séef la neel borom bi daal yow yaa gine yelloo jéggal ko <laughs> mu ne loolu moom baabu tafwid la bi i'tibaril musi loolu mooy yow ñaanaloo koo ko ba léegi ñaan gi la yoon saa sa wax defoo ko yow da ngaa bàyyi ay biram ak borom bi bokkul min baabi shafa'a parce que dugg yow li la yoon sa wax mooy ci buntu intercession ñaan ram bu tinu yow defoo lool fooy tinu kay mooy daa def daa am lu mu def nga ñëw ki nga xam ne moom man na koo jéggal nga ñëw di ñaan ngir mu bakku ngir mu jéggal ko yow defoo lool te la la yow dara duggoo ci ba ñaanu ñaan di ñaan yàlla ngir mu jéggal ko defoo ko ba léegi waaw te loolu ngay wax moom wa huwa tafsilu lil xaasil loolu am na ba pare bàyyee ko yàlla moom loolu am na ba pare ndax yàlla mi ko moom moo ko jël léegi nekk fi naan ko borom bi wala ah, bu dee nag kuy ñaawal la waa yaa ngi ne yeeg loolu way ma ne yow ba léegi defoo li nga xamante ne nii defoo ba léegi li nga xamante ne nii moom lañ la wax voilà kon loolu dafa leer kon loolu lu am am solo waaw mu ne wal man wal mayitu ghaniyun an an zalik ki génn àddina moom moom dafa jeex moom doyal na doy na ki nga xamante ne nii day daa génn àddina ghaniyun waaw moom amul benn soxla te day na an zalik ci lii nii yëpp soxlawul li mu soxla mooy ngeen ñaanal ko njéggal quoi loolu la ñaanal leen seen bopp ñaan loolu la voilà mais du leneen loo xamante ne ni ay waa bàyyi nañ ko bàyyeen yàlla moo tax gisoo abu hurayra li mu wax gis nga Abu Hurayra li mu wax hadith Seydina Abu Malik biñ gis sànq ah allahumma in kaana muhsinan fa zid fi ihsanihi waaw allahumma insa eh, borom in kaana ndéem nekk na sa jaam bi muhsinan kuy rafetal fa zid rafetala yokkal fi ihsanihi ci rafetalam wa in kaana musii'an mu nekkee koo xam ne kuy ñaawal la la fa tajaawaz anhu yal na nga ko jéggal lii mooy yam waaw sayyi'aat yi ay rëcc rëpp jëm ak ay naaw ay ñaaw téefam waaw teg ci allahumma la tahrimna ajra waaw wala tahkimna ba'da kon loolu euh, loolu lu ama am solo la quoi al imaamu Shawkaani lii mu wax daa am solo parce que léegi dafa am tendance boo xam ne te du léegi la xew waaw parce que diw non kàccoorteem surtout ñi nga xam ne nag ay jiit lañu ay président lañu woon ay nangam wala ay juge surtout ay procureur dañuy génn àddina gaa yi di leen laanu quoi gaa yi di leen di leen laanu laanu yu garaw waaw li leen laanu ay laanu yu garaw waaw yàlla na ko yàlla dugal sawara loolu jullit waru ko wax ak waa lu man di def waaw maadaama jullit la nan ngay taxawi naan jullit naan ko yàlla na ko yàlla dugal sawara loolu amoo loo ko layale loolu la imaam al-Shawkaani yi di wax léegi nii moom lay wax nii te daa leer xàññe waaw yow nekk nga ne rek yàlla eh, ah, bu dee in kaana musii'an <laughs> ndeem sa jaam bi de te daa nekk koo xamante ne nii kuy ñaawal kuy ñaawal la fa anta awla bil afi anhu loolu loolu ci boppam la laan yow ba léegi defoo li leen saa saa fa axlisu lahu du'a yow fa axlisu lahu du'a yow defoo ko sellal leen ko defoo ko waaw yow bu dee kii nga xam ne moom li wax sax mooy moom tafsir la def mooy daa daa bàyyi mbiram ak yàlla moo ne ba eh, mais sauf que yow defoo li la yoneen saa saa la wax te ci génn àddina soxlawul loolu waaw léegi lan ngay xalaat nag ci ñëw nga naan yàlla na ko yàlla dugal sa war waaw ah? walla iyaadu billah moo tax euh, euh, yenn yi mën nañoo ànd ak suñu xel quand waaw euh, waaw nit lu mu kàccoor kàccoor maadaama jullit la génnewu ko ci daayiratul islam waaw manu ngeen a wax a wax a wax nag ba utal ko loo xamante ne fu mu tegu ci diini amul waaw amul waaw xam yi kese fi ne ak mer waaw di ko mere <laughs> ndax ñi mu rey rey na def na def na yu gaaw loolu moom kenn nattab lawu mais est-ce que cela veut dire que léegi loolu bu mu ko defee ah léegi euh, man dama ci jaare ne léegi bon waa ji ba may ba may cautionner yenn yoo xamante ne jaaru jaaru jaaruwul non non affaire bi warul a demee noonu warul a demee noonu waaw nit du génn àddina ñu naan yàlla ah waaw kii diw mi yàlla na nga ko dugal sawara nga gën a metti waaw wal iyaadu billah <laughs> loolu nañ ci bàyyi xel quoi waaw loolu nañ ci bàyyi xel waaw mbir yi eh, nit eh, eh, bu ñu bëggee yàlla yërëm xoolal xoolal xoolal xoolal ah yow ba jox la leen rek ci biir saxaaba yi taa yonent bi alayhi salaam allahu akbar mooy suñu royukaay waaw mooy suñu royukaay waaw bi nga xamante ne nii ci la Mistah ibnu Usaasa daal di bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon eh, yëkkati wax ju ñaaw joojee tuuma gi nga xam ne moom lañ doon tuumaal as-sayyidatu Aisha bint as-Siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne loolu am na ak ni bi eh, ak eh, ni mu siye quoi affaire boobu haadisatul ifki loolu ci suuratu nuur borom bi tabaaraka wa ta'ala leeral na ko fa di ci wax indi ci ay aay yoo xamante ne ngir wax ci loolee moo tax euh, jarul réellement ñu ci yàgg yenn yàgg yi mais bi nga xamante ne nii loolu am na sëy naa euh, ba euh, yonente salaam affaire bi comme niñ ko xamee rek mu ne woon tiisu mag wu daloon ci boo xamante ne ni yàqkat yi minal munaafiqiin al kibaar bu dugalaa ci saxaaba yu mel noonu nga xam ne Mistah kaana min ahli badrin radiyallahu taala waaye teewul ñu doon wax loolu ba mbir mi metti woon loolu nekk lu lu garaaw Seydina hmm? ah, bi yonent bi alay suñu boroom ah, daal di wàcce yi nga xamante ne ñoom la wàcc ci suuratu nuur eh, eh, daal leeral ah, eh, li nga xamante ne ni mooy setuk sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha loolu bi amee lan la kii def euh, euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu gis ni kon ah kon liñ doon wax amul waaw kon liñ doon wax kat gaaye ko tuumaal ñoo ko doon kii comme que mistax ci la woon mu ne kon dootu ko defal ci lam lam ko doon defal dootu ko defal ci dara yeex na waaw suñu borom gi wàcc wala ya'tali ulil fadli minkum was an yu'tu ulil qurba an yu'tuu ulil qurba wal masaakina wal muhaajiriina fi sabiilillaahi walya'fuu walyasfahuu alaa tuhibbuuna an yaghfira allaahu lakum wallaahu ghafuurun rahiim. aaya 22 suuratul Nuur. foofu côté fin bi lañ gën a soxla. fekk Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dafa waatoon ne kii dootu ko defarati dara te moo ko doon defal lépp yoroon ko lépp dundaloon yépp moo ko yoroon te mu waa ji Makka la jóge woon Seydina Abu Bakar doon ko jàppale Medina yoral ko lépp ne ko noonu Medina Makka waaye bi defee bokk ci ñi nga xam ne ñoo teg tuuma ju rëy jooju te borom bi wàccee laaya yuy wane ne dund bi loolu amul léegi nag mu ne dootu mu waat ne dootuma ko defal dara suñu borom wàcc aay yi ne bu mu waatati ba ulul fadli waaw borom gëneel waaw moom la yàlla tudde ne ñuy kii moom Seydina Abubakar moom ci ulul fadli la bokk allah waaw minkum ci yéen wasaati te boroom bi yaatalal leen seen wërsëg bu ñu waatati mukk këne dootuñ joxati seen way jegeñaale yi nga xam ne def nañ lu du noonu wal masaakiin ak ñi nga xam ne wal masaakiin ak ñi nga xam ne way ñàkk lañ wal muhaajiriin ak ñi nga xam ne dañu gàddaay mooy soxla waaw lii bi mu doon wax mooy muhaajiruuna yi la doon wax waaw mi fii sabilillah ci yoonu yàlla ñooñ bul ne comme que def na lu ñu war da def def na la lu la metti lool dëgg-dëgg que dootuma ko defalati dara suñu waroon ne bu bu bu kenn waatati loolu waa bu mu waat di defati loolu ba li am ba des wal yaafu nañuy jéggale wal yasfahu te ñuy jéllale waaw alaa tuhibbuuna ndax bëggu ngeen an yaghfira allahu lakum bëggu ngeen yàlla jéggal leen bëggu ngeen yàlla jéggal leen wallaahu te borom bi yëg leen ne gafuur mooy aji yëggalaa koon rahimun mooy aji yërëmaa koon ji aji yaatu yërmande Seydina Abu Bakar bi laay yi wàcce yeneen saa saa wax ko mooy naa ah, kay bëgg naa kay yàlla jéggal ma delloo waat ko lam ko doon defal bal lu ëpp loolu sax lool mooy jullit léegi yow léegi dama lay jox comparaison foofu waaw ak ki nga xamante ne nii moom daa daa nekk fële ak ki nga xamante nii daa daa nekk fële bi di di di di di laanu waa ji waaw parce waa ji def na lu dul woon noonu nga naan yàlla na ko yàlla dugal sawara yow xanaa bëggoo yàlla yërëm la yow lan moo la tee nga ne yàlla na ko yàlla jéggal malgré tout boo bëggee yàlla jéggal la yërëm la yow itam del ñaan jéggal yàlla ngir say bokk même bu nee def nañ lu dul noonu waaw mais sax moom radiyallahu defoon na loo xamante ne nii moom waaye Seydina Abu Bakar bi ay wàccee ci saase la ko continuer di lu ëpp sax la mu ko doon defal loolu mooy jullit mais continuer ñu naan ay waa ji voilà ñaanal nit ñi sawara wala iyaazu billah parce que monsieur le procureur mii ak yées waaw mu yéen yi monsieur le juge bii ñu mu tëjlu ñëpp ba léegi am na ñu mu tëjlu ñaata vie la ñaata carrière la brisé ñaata nangam la brisé tëdd fii gars yi naan nañ ko ñaanal man ñaanalu ma non non man yàlla man sawara laa ko ñaanal ah non yow amoo ci droit yow yaay kat yow yi ngay def bu la yàlla toppee noonu yow yow sawara la lay dugal ah. amul kenn ci ñun koo xam ne li muy def bu ko ci yàlla toppoon non sawara direct ngi jëm waaw yeneen saa sax nee na amul kenn kuy dugg lan yadxulal jannata ahadun amal waaw amul kenn koo xam ne lan yudxila kenn du dugg àjjana ay jëfam du dugal amul kenn ci koo xam ne ay jëfam koy dugal àjjana waaw ñu ne ko mais ba ci yow yeneen saa mu ne ba ci man amul kenn. ku yàlla bind koo xamante ne parce que yaa ngi doon jëf luñ naan lu baax la rek ci kaw loolu kese ngay dugg àjjana te yërmande yàlla fële njéggalu yàlla fay bu dul woon loolu kenn du dugg àjjana àjjana day kenn du am mbindeef léegi yow nga taxaw di fontoo di wax sa waxi caaxaan yooyu tout ça c'est caaxaan voilà kon loolu lu ama am lu ama am solo la lu ama am solo la léegi kon euh, euh, loolu al imam ash-Shawkani yi di wax nii dafa am solo quoi waaw léegi nga xam ne gars yi mooy ñu nekk fii di laan waate ku génn àddina nga ne waaw ah, baax na ci moom sax waaw kooku euh, loolu gën a woyof ci moom voilà amoo droit di ko wax waaw moom la naan la loolu moom boo fi yow bu dee ki ki ki ñëw rek di di di moytoo wax yal na ko yàlla yërëm <laughs> yal na ko yàlla jéggal nga koy moytu naan ah yàlla daal yaa gën a xam sa jàmm waaw bàyyi nañ la moom yaa gën a yey ci jéggal ko mu ne yow moom de liñ na wax waaw. yow min baabi tafwid la bi'tibaar al-musii la min baabi ash-shafaa'ati wa su'aal voilà wa huwa tahsiilun lil haasil wal mayyit ghaniyyun an dhaalik kon loolu lii al imaamu ash-Shawkaaniyu rahimahullahu ta'aala wax dafa am solo lool waaw nañ ciy bàyyi xel waaw lii lii lii mooy diine l'islam julli du nekk revanchard yo- yo- yo- mooy suñu royukaay noonu kan lañu suñu borom ne ah kan lañu suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci biir ndawul yàlla li ngir yéen dëgg-dëgg roykaay bi gën a rëy loolu kan la lu yonent ma lay saa saa xoolal waa Makka keroog waa Makka lan lañ ko def mais waa Makka yu yiis kese lañ ko def zaara Allahu sharafan kan moo ko génne keroog bi muy génn ñëw ba biti Makka tourné ne yow ne xool Makka ne yaay dëkku yàlla yépp yow laa ci gën a sopp waaw burul woon say ñoñ ñoo ma génn konoon kon du ma génn ñu génn ko muy làqatu ci grotte yi trois jours waaw ba ba recherche yi ak la mu daj yëpp danger yi mu jànkoonteel saxaabaam yi tamit naki noonu ak liñ ko ak embargo ba laata muy gàddaay yaa ca chambre Abu Talib ak li ñu ko teg sévérité yañ ko sotti xoj yi ñu ko xoj parce que danoon julli ci kaaba gi lu ne lu ñaaw lu ne def nañ ko ko ba pare ñu naan déet ñu takk ay xare ñëw ne dañ koy dañ koy dañ koy fekk biir Medina waaw ngir faagaagal ci lislaam xare moom ba damm bu ñëw keroog ba wajinatul Maghfar dugg ci li nga xamante ne mooy suufu lex yi muy casque lim soloon ñu dóor ci ay xeej bam tas ba daal fett yi daal di ciy dugg deret gi di sotteeku waaw yooyu yëpp ñu def ko ko ray bàyyi xam sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ak saxaabaam yi nga xamante ne ci kanamam lañ ko fan ci ay xare yoo xam ne ñoom la àndaloo tawaa Quraysh ñoo ko sumboon Quraysh def na wallahi qad fa'alat Quraysh wa fa'alat Quraysh def na defati waaw te yàgg talama talama fa'alat Quraysh al-masaawi yu ñaaw yi yàgg nañ koo def jëmale ko ila ah, ah, rasuli rabbil alamin waaw ki nga xam ne mooy ndaw mbindeefu yàlla yi waaw waaye alayhi salatu wassalam keroog bi mu leen jekkoo fathu Makka lan la ma zanantum anni fa'ilun bikum ana lan ngeen yaakaar kene man moom laay def ci yéen waaw tey bi ma leen jekku mooy jekku mooy wax ji loolu lay tekki rek jekku naa leen waaw moo tax waa Makka loolu lañ ko wax ah bi mu leen laajee ana lan ngeen yaakaar laay def ci yéen ñu ne ko anta akhun karim ibn akhin karim waqad qadart waaw waaw yow de doomu mbokk mu tedd nga doomu mbokk mu tedd nga tarak am nga doole ci suñu kaw de jekku nga ñu waaw waaye nag xam na ne afwaka lañuy ñuy ñaan sa njéggal rek sa njéggala yoneen saa saa mel idhabu fa antum tulaqa dem leen yéen la ñu jénganti yéen lañ bàyyi nañ leen libéré nañ leen bu leen kenn def dara waaw allahu akbar hind bi nga xamante ne bint utba shaykh quraish bi nga xam ne non seulement bi ñu faatee sayyidina hamza te yoneen saa sam yooyu yëpp xam na ko moo xotti lu dënnam jël resam sex ko di ko yëy manu koo jàllale mu daal di koy tifli dagg nopp ñëpp ña fa nekkoon waaw saxaaba yi def ci ay caq yoo xam ne moom lañ def ko ay caq seen nopp yi yeneen saa saam loolu lépp xam na ko Hind moomu bi mu ñëwee di tuub si yeneen saa saam neew eh, moom sawara non non da koo nangul yaa ayyuhan nabiyyu idhaa jaa'akumul mu'min idhaa jaa'akal mu'minaat yubaayi'naka comme niñ ko gisoon temps yee ci suuratul Mumtahana kooku mooy suñu royukaay Allah kooku mooy suñu royukaay muy rasuulu rabbil aalamiin idhabuu fa kon nag nit la man di mo buy dund loolu borom bi am na lum la may waaw laa yuhibbu llahu al-jahra bil qawli al-jahra bis-suu'i min al-qawli illa man zulim waaw borom bi nee na bëggul in bëggul waaw borom bi moom bëggul loolu di di di siiwal di wax li nga xam ne mooy e, di siiwal ak loo xam ne lu ñaaw la min al-qawli waaw loolu bëggu illa man zulim ah xanaa koo xam nañ koo tooñ euh, muy wax loo xamante ne nii waajee def lu ñaaw mu wax ko wala yu mel noonu kooku ah manuñu ne eh, sawaay lan moo tax ngay wax nàngam nàngam maadaama mu ngi mu ngi mu ngi dund man nga wax yenn yi sax te loolu sax gënul waaw loolu sax gënul waaye bu faatoo nag loolu moom moom moom moom en tant que lañ ngay tere nga koy ñaanal nga koy ñaan yàlla rëbb ko waaw waaw nga koy ñaanal yàlla rëbb ko ab jullit nga naan yàlla na ko yàlla rëbb waliyasu billah xam nga luy rëbb yàlla na ko yàlla soli yërmande loolu muy rëbb koo xamante ne nii xéewal gi yàlla gi gina a mag la ko yàlla defal muy def ko jullit nga ne waa yàlla na ko yàlla rëbb waaye yàlla na ko yàlla génni kon ci l'islam mu deewe gi yéeféer parce que yow la tooñ yow ñaata bis nga bis bi ñaata yoon ngay tooñ sa borom bu la jàppe woon benn kese ci sa dund gi yépp alak na kon nag loolu euh, il faut ñu ressaisir bañ a topp tamit yenn yi walla non non non sa waay diw non yéen diw non c'est yenn yi da leen a dalul ma ne la waxoo dëgg c'est quoi ça kan moo la daluñ yow loo ma xamal ma naan ma dalu ma <laughs> kan da nga xamal dara ba xam ndax sama njaboot yow ñi nga naan dañ leen doon torturer ma ci régime sa tew man da maa xam ndax bokku sama njaboot bokk na cëm jët loolu la ci leer ah ku mu dal rek da ñëw ci mbedd yi di ko wax dara la ci leerul kon nag arrêté voilà voilà bul def ni faam ba defoon innaka da yoneen saa sallam ba mu ko naan yaa amatallah isbiri muñal te nga muñ eh, ittaqillah wasbiri ragalal yàlla te nga muñ mu naan ko ilayka anni innaka lam tusab bi musibati waaw waaw naan ko way sori ma way eh, li la dal li ma dal daa dalul rek muñul daa te daa gën a waaw loolu bul def ni ñooñu bul def ni faam boobu te da ko rëccu da ko rëccu ñëw di tuub kon loolu dafa am solo quoi kon lii al imaamu Shawkaani jazaahullahu an di wax dafa am solo lool waaw ñu jaay ñu xel waaw nit jullit daa war a xam ne mbokk jullitam mooy mbokkam malgré lu mu def mooy defi erreur ah yu garaaw sax waaw te nag yërmande yàllaa ko yoro jaam yoru jaam yoru ko jaam yoru ko ku génn moo tax mu ne woon laa tasubbul amwaat yeneen saa saa ne woon bu leen di di wax lu ñaaw ci am waati de fa innahum qad afdaw ila ma amilu ndax ñoom wuy nañu dem nañ waaw ak ca la nga xam ne moom lañ doon jëf lañu doon jëf fa lañ jëm waaw léegi nag nekk fi di euh, leen ŋàññee di wax yenn yi ñëwati ñu fi rawatina fi nga xam dañ ne kaay leen ko jullee hein euh, walla iyaazu billaah yow nga ñëw di wax yoo xamante ne ni euh, yàlla na ko yàlla rëbbëg yow bu dee comme niñ la ko waxee léegi kii di wax naan yàlla daal yaa gën xam sa jaam yow yaa gën a yeey ci jéggal ko loolu lañ lay bàyyee te waxul ni jéggal ko kooku lañ naan yow loolu waroo ko waxe noonu yow lan ngay wax ki nga xam ne moom daa ñëw di wax lu lu am waaw kon loolu lu am solo la ah, la tasubbu al am na ci yenn riwaay ila ma qaddamu waaw ah, la tasubbu al amwaat waaw ah, warax ci beneen bi fa tu'zul waaw bu leen di sàmm bu leen di ŋàññi ñi nga xam ne ñoo génn àddina bu boobaa di ngeen lor ñii dund mooy seen mbokk yi yow bàyyi diw nekkoon ab kàccoor nii jullit la soxla woo tout le temps nga naan bàyyi diw kàccoor bi bàyyi diw kàccoor bi bàyyi diw kàccoor bi non bu ajee wala nga gis ñoo xam ne dañoo bëgg a nar naxu riir topp ci lim doon def waa bu boobaa da nga am obligation leeral ne àddeet ah bu boobaa parce que obligation la nga leeral ngir gars dañ ko def modèle bañ ko def royukaay waaye manoo sox surtout ah moo tax euh, euh, saxaaba yi yeneen saa saa da leen doon moytandikuloo ñuy wax Abu Jahl tout le temps lu dul noonu bi Ikrima tuubee voilà muy Ikrima doomam ji voilà dafa toujours ahya da ngeen di lor bu boobaa ñi nga xam ne ñooy dund la tasubbu al-amwaat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu voilà bu leen leen ngaañ ndax ñoom kat wéy nañ dem ca la nga xamante ne nii moom lañ jiitaloon ci li nga xam ne in kaana mu mu musi an ku baax ah ñun dañ koy ñaanal yàlla zid mu yokkal ko waaw te la diggee hal jazaa'u ihsaan illa ihsaan bu dee nag ki nga xamante ne dafa def lu du noonu ay kàccoorte la fi newoon mais jullit la ah jéggalu borom bi moo gën a yaatu jëfi waajoojee waaw te inna allaha huwa al-ghaffaar mooy al-ghaffaar mooy al-ghafuur rahiim te mooy ki nga xamante ne ni moom la yeneen saa salaam ñu am yaakaar bu baax ne dina koy jéggal